aus billah min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala seyidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baal àq di leen siyaare ci fukki fan yu mujj yi nga xamante ne moom lañ dugg ci weeru koor wi di ndokkeel ñi nga xam ne jaar nañ fi ñëpp te seqoo ñu ñu waxtaan yi di dalal jàmm tamit ñi nga xamante ne ñoom lañ fas yéene seqal waxtaan yi nga xamante ne moo des niñ ko baafoo ànd ak yéen rek bi weeru koor wi tàmbalee ba léegi ba tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak benn fii ci Darou Moukhty ci ndigalul ki nga xam ne moo fi teew jataayu moo fi toog toogaayu borom Darou Moukhty muy Serigne Cheikh Khady ñu ñëwaat tey jii rek fas yéene ànd ak yéen incha allah ngir seq ak yéen jataay yi nga xamante ne moom lañ baaxoo seq ak yéen ni ñu ko baaxoo def rek ki nga xam ne moom lañu dalal fii ci jataay bi tey muy sëriñ Mouhamadul Mourtada Fall bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram xamle tamit aslëf ci li nga xam ne moom la war a waxtaan ak ñun tey ki ñuy dalal tey muy sëriñ Mouhamadou Mourtada Fall bi sët ci ku siiw ci wàllu jàng ak jàngale muy ki nga xam ne mën nañ ne daara ji njëkk sosu ci senegal wala ci Afrique de l'Ouest sax mën nañoo wax loolu mooy ki nga xam ne moo ko sos muy xaali Omar Fall te nekkoon foofu ci piir moom mii mooy mooy maamam mu setoo tamit ci sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke mu Xaadimu Rasuul kon yaakaar naa ne suñ ko dalalee fii tey ci jotaay bi mu war a seq ak ñun waxtaan lii mu war a waxtaane loolu nekk lu yéeme ndax dañ koo fekk ci waar wi nga xamante ne ci lay bay rek ñu tobbil ko ci aw sas kon sëriñ Mouhamadou Mourtada Fall mi ngi jànge alquranul karim wala mi ngi tàmbulee njàngum alquranam ci Daaru Salaam gaawaan ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ Assane Ndiaye sëriñ Assane Diané mooy ki nga xam ne moo ko tàmbulee njàngum alquranam ginnaaw ba nag la fa jóge dem dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam Darma ci ku ñuy wax sëriñ Moustapha Sill jaar na tamit ci ku ñuy wax sëriñ Bay Longoor ba li mu war a xam lu ci alxuraan lépp mu xam lu ko ba bind kaamil bi mu jógee foofu bi njàngum alxuraanu matee ci la tàmbuli njàngum xam-xamam ci biir Touba mën nañoo wax ne boroom xam-xam yu mag yi fa gën a siiw yi fa gën a ràññiku yi nga xam ne ñu baree bari jaar nañ seeni loxo moom mi fréquenté na boroom xam-xam yooyu kenn ku nekk mu am as lëf lu mu tànk ci yow bokk na ci ñooñu rek sëriñ Cheikh Sey mi nga xamante ne mooy imaam Darou Khoudoss ak sëriñ Alaaj Jaxate bu sëriñ Amsatu Jaxate waaye nag yemul woon ci njàngum diine mi ak jàngee ko ci langue arabe dong daf ko boole woon ak di gëstu ci langue française ba tax ba sax ci biir gëstu yooyu am na benn diplôme bu ñu wax brevet brevet drape littéraire ñu koy méngale ak bac baccalauréat kon moom am na am na am na diplôme boobu ci wàllu wàllu langue française waaye ci biir loolu tamit fekk na muy jàngale ci école yi nga xamante ne moom la gouvernement bi samp mu nekk fonctionnaire ñu jël ko muy jàngale mu njëkk a jàngalee Bambey bi mu nekkee Bambey tamit di fa jàngale ci école gouvernement bi daf ko boole woon ak di jàngale ci école Serigne bi nga xam ne moo nekk foofu muy Al Azhar ginnaaw ba lañ ko affecté Mboro ba tey muy jàngale rek ci école gouvernement bi waaye mu boole ko ak di jàngale ba tey ci école Serigne Mourtada bi nekk Mboro muy institut Al Azhar bi nekk foofu depuis 1983 ba fi ñuy wax ak yéen moom mooy ki nga xam ne mooy directeur u école al azhar bi nekk Mboro yemul ci loolu waaye ci biir këram tamit dafa ubbi daara joo xamante ne dañ fay jàngale alxuraanul karim ak xam-xam kon mën nañ ni moom ab yëngutoom lépp tasaare xam-xam rek la sàkku xam-xam ak tasaare ko rek la waaw lii nag li nga xamante ne moo tax ñu dalal ko fi jotaay bi tey muy mu war a seq ñun waxtaan loolu tamit bari na ay jataay yoo xamante ne dis na ko ci far daral ndax ab conférencier la bari na ay conférence yoo xamante ne moom mii moo koy animé bi mu ñëw mi ngi ànd ak ku ñuy wax Abdou Mbeng moom tamit di jàngalekat foofu ci Mboro ak ku ñuy wax Serigne Assane Ciss moom mu nekk koo xamante ne ku koy jàppale la ci lii nga xamante ne moom la yëngutu kon ci gàttal kooku mooy ki nga xam ne moom la dalal fii jataay bi tey mu fas yéene waxtaan ak ñun nag tomb ba am solo ci dunduk doomu aadama ndax mooy nit ki naka lay def ba mën a sellal boppam naka lay def naka lay mën a def mën a sellal boppam te maanaam sell sell gi nga xamante ne nit ki noonu la war a sellale boppam loolu nekk wërteef ci moom waaye nag nekk lu mun ñàkk tamit ci doomu aadama kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun tey jii nii xam ne tamit ñu fàttali mbooloo mi ne du gan sax mën nañu wax ne du gan ci mbooloo mi jataay bi ndax yàgg na fee ñëw muy sëriñ Fallou ñoom tamit ñu ngi koy dalal jàmm mu jóge ba Touba ñëw incha allah fas yéene bokk ñun jotaay bi xam naa ne sax danañ ci wax ne am na ay CD yoo xamante ne génne na ko képp koo xam ne soxla nga ko rek boo jox ko ñu fàttali mbooloo mi rek ne lii nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaanee ku ci am laaj bu ci aju incha allah bu waxtaan wi jeexee gis na ci tontu naka noonu tamit ñi nga xamante ne indi woon nañ fa ay laaj yoo aju ci wàll fiqh ñi nga xamante ne ñoo méngoo ñoo daan tontu laaj yooyu incha allah bu fekkente ne temps may nañu ko bala ñuy jeexal ci waxtaan wi danañ tontu ci laaj yooyu ñu fàttali mbooloo mi rek ne waxtaan yi fi jàll yépp képp koo xam ne yittewoo nga seede yi rek boo jox ko wàllu technique bi incha allah loolu jàpp na kon li ñu def moom mooy dañu jox kàddu gi Serigne Mouhamadou Mourtada Fall di ñaan yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا حبيب رب العالمين وسيد الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين wa radiya allahu an al-abdi al-xadiimi ridan laa suxta ba'dahu wa hab lahu maa nawaahu li nafsihi wa hab li ummati muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam maa nawaahu lahum abadan mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh noo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam nuyoo boo xam ni nuyoo xol la ba jëm ci ay xol doonte dafa jaar ci aw làmmiñ jëm ci ay nopp ñoo ngi leen di siyaara yit ci ashrul awaaxir yi ñu ko sunu mbokk mi waxe di ñaan yàlla sunu boroom mu nangul nu te jéggal nu rëcc rëcc yi di fab ab nuyoo itam ak ziyaar di leen ko yóbbante ci sëriñ cheikh mbakke xalifatu cheikh Ibrahim ñu ko fabee nuyoo boobu teg ko ci loxoom ñu koy maasale ci mbooleem njabootu Cheikh Ibrahim yépp waaye nu beral ca loxo sëriñ Abdurrahman mi nga xam ni sunuy jataay bariwut waaye am nañu ay jokkaloo ci diggaleeg ay nit ma bëggoon nag gannaaw bu ma wonee sama mbégte ci liggéeyu lislaam bi ngeen def te yéene nu aw yiw tax ngeen boole nu ci doonte sax yées nañu ko lool noo ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di ñaan yàlla yàlla bu yàlla tas yaakaar li may ñaan nag te di leen ko yalwaat yéen ñépp moo di dafa am jëmm joj dafa am lu nu liggéey ba te mu dëkk ci dëkk bi tëdd tey ci dëkk bi waaye sama xel du dem ci dëkk bi wala ma jaar fi wala ñu tudd ko narakadu sama xel dafa dem ci moom xam naa damay wax leneen la xansa waxoon yudakkiruni tuluu ash-shamsi as-saxra wa adkuruhu bi kulli maghibi shamsi muy jëm joo xam ne nii duna ko fàtte mukk muy cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Sëriñ cheikh Fati Fall yàlla boole woon ab liggéey ak kóllëre ak bokk ma doon ñaan nag bala ñoo def dara wafaan bi xuquqil iman ñu jàng fatiha ak fukki lixlaas ak juróom tëje ko salaatu ala nabi ñu defal ko hadiya moom ak bokkam yaag waajuram yi mu fekki foofa ak ña ko fa fekki ñëpp ñu door a tàmbali liggéey kon mën nañoo bañ a guddal te tàmbuli jéem wax dugg ci waxtaan wi waxtaan wi nag ni ko sëriñ bi waxe sànq li nuy nar a waxtaane mooy tazkiya tazkiya mooy defar bakkan wala defar jikko loolu nag bu ñu yeboo wax ni mooy diine wala mooy xoolu diine mooy li taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa ak yonent ya nga xam ne moo ko jiitu woon looloo leen fi indi woon alquraan a ko wax huwa alladhi ba'atha fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim moom moo yónni ci xeet woowu nga xam ne moom lañu misaal ci ummiyin te am ñu koy firé ci ñu dul jàng duñu bind moo yónnee ci ñoom ab yonant ñuy jàng mu di leen jàngal alquran wa yuzakkihim ak di leen di sellal di defar seeni jikko mu waxaat feneen ne laqad manna Allahu ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim yàlla defal na xéewal jullit ñi bi nga xamee ne ni yónni ne ci ñoom ab yonant buy leen di jàngal aayay sunu boroom yi tey defar seen jikko defar seeni xol ñaanu Ibrahima gi itam buñ ko gisee loolu da ciy dikk rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim wa ayatihim yuzakkihim kon tazkiya wala defar jikko mooy li taxoon yonent yi sallallahu alayhi wa sallam ñëw te dafa mel ni itam bu ñu xoolee jaamu yàlla yi da gis ni jaamu yàlla gu nekk danga gis ni wasila la am na lu waaye am na la ko tax a jóg la ko tax a jóg nag mooy tazkiya mooy defar bakkan boo gisee alquran waxal julli ni inna salaata tanha anil fahsha wal munkar fahsha ak munkar jik maanaam julli day dox diggante jaam bi ak lu ñaaw ak lu bon kon julli la ko tax a jóg mooy defar jikko azaka lam ci wax mooy xuz min amwalin sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jëlal ci seen alal azaka ndax moo leen di laabal waaye mooy defar seeni xol boo dikkee ci xaj mu wax ni fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xaj waxi caaxaan werante dàggante bokkul ci xaj kon ba tey loolu day tegtale ni kon xaj ba tey defar jikko mooy lu ko tax a jóg ànd ak nag la da ci biir ak ci ay jàngale ak yaraat nit ki ak delloo ko ci mustawa ba nga xam ne nii fa la toll ci wara mokkal boroomam war ko sukkal te yooyu yëpp bokk ci liy defar jikko kon defar jikko te ku ne xam ne ni jikko mooy xol kuy bëgg a defar jikko ci xol ngay def sab liggéey yaa ngi koy def ci xol bu fekkente ni dafa am xam-xam boo xam ni la muy ittewoo mooy defar xool jëf yi nga xam ni moom la jaam bi di jëf muy ñu tudde ko ilmul fiqh am na beneen xam-xam boo xam ne nii li may liggéey itteem mooy defar xool xoolu jaam bi ak defar ko ak xool jëf yi ci jëf jëf jëf jëf yi ci génn xol moomu nag nga xam ne nii mooy jikko alquran melal na ko ay melo léeg-léeg mu tudde ko ammaara bi suu léeg-léeg mu tudde ko indi na xol boo xam ne nii day digle lu bon te xol booy nafs lu ci ne ci dikk ci kanam buy digle safaan walla mu nekk boo xam ne nii dafa dal te boobu mooy ba mel ne sama borom bëgg moom mooy jege yàlla mooy ki koy sori itam buñ ne jaam bi jege na sunu borom du caageenu jege ab ab jéego waaye melow xool ba moo jege sunu borom melaga itam mooy la koy sori kon ci kanam tuuti dana del ci waat yooyu yëpp waaye su fekkente ni dafay am ñuy wax ni xam-xam boobu lu ñu sos la xam-xam boobu lu ñu dolli ci diine la lu ci bokkul woon la loolu te ulama usul dañuy wax ni at-tasawwur an ash-shay al-hukm ala ash-shay far'un an tasawwuri mbir atte ba nga ci atte naa nii la mel fii la bokk wala bokkul ma nga ju ma nga juddoo ca na nga xalaate mbir moomee am na ñooñ dañu am loo xam ne moom dañuy jàpp ci seenu xel dajale ko ba noppi daa dina lii mooy xam-xam bi xam-xam bii nag bokkul ci diine te fekk booba demewul noonu xam-xam bii ñuy waxtaane ni ki xam-xam yépp tawxiid ak fiq ñoom ñépp ku ne xam ne ni benn xam-xam lañ woon buñ a wax fiq jublu nañ ca tawxiit jublu nañ ca biir xam-xam bi le alayhim ci seeni jamono buñ masaan ne nit kooku faqih la mooy ko dajale yooyu yépp te ñoom ñépp itam seeni melo la ca notoon mooy dajale yépp la ca war ci xam àttey jaamu yàlla la ca war ci ngëm gu sell ga waaye la ca war ci sellal ga dégg nga noonu sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu waxoon saxaa waxoon waaja ne ko ni ngeen di jànge alquran ak nin koy jànge bokkut yéen alquran da ngeen koy def ay maraxel di ko yëggi maanaam di jàng lu bari di yéeg a ko wàcc tàmbulee ko àggalewaat nun nag daa def noonu nun ku ci masaana jël juróomi aaya wala fukki aaya bala nga koo weesu danga jël la ca ne ci xam-xam lépp la ca ne ci jëfe lépp nga jëfe ko door a jàll kon loolu moo tax saxaabatu rasul salawatullahi wasalaamu alayhi ñoom dañoo boole woon xam-xam bi ak jëfe gi dara taqali ko wuccul bëruñ woon itam xam-xam bu ñuy tuddee ilmu tawhid wala bu ñuy bindee fiqh naka noonu itam noonu lañ boole woon melowoo dëdd àdduna bëgg yàlla ak nangoo jaamu yàlla loolu melo la woo xam ne ni wu maase la woon ci ñoom waaye nag téewul am na ci gën nañoo siiw ci ay fànn am na ci saaba yoo xam ne dañoo siiwee gën a baril ay àtte maanaam ñu di leen laaj ñuy gàdd gàggante lu ñuy tudde xam-xamu fiq tey am na ñoo xam dañoo siiwee woon nettali xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ci ñoo xam dañoo siye woon même xam-xamu miraas kenn ku ci nekk am ñoo xam ne sax dañu siiwe woon tafsirul quraan am na ci kenn am na ci ñoo xam ne gënoon nañoo siiwe ci anam naka noonu itam la amoon ci seen biir ñoo xam ne itam dañoo gënoon a siiwe dëddu àdduna ak xool seeni xol ak wéetal yàlla ak jaamu ko ñu mel ne Abu Darda wala ñu mel ne Abu Dharr al-Ghafari radiyallahu kon noonu la saxaaba yi meloon boo gisee ñi ñuy wax ahlu suffa mooy ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon ca jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te alquran di ci wax wala taqutu lilladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha mooy ay gaay yoo xam ni amuñu kër amuñu woon alal amuñu woon dara dañoo féete woon jàkkay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk fa di jaamu yàlla bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wootee xare ñu ànd ak moom xare ji buñ buñ fa amee shahada baax na su leen yàlla war sëgale itam ñu dellu si ñu dellu si waat ci jàkkay yonent bi sallallahu alayhi sallam luñ jox yonent bi sallallahu alayhi wa ci sarax ndax du lekk sarax mu jox leen luñ ko joxee addiya mu mus ci bokkook ñoom muy ay gaay yoo xam ni nag amuñu woon dara amuñu woon seen sabab itam daawuñ dem marché daawuñ dem feneen jàkk yont bi rek lañ defoon seen métier kon ñooñu noonu mu amee woon ci tendance yooyu amoon ci saxaaba yi noonu la wéyee bi taabi'un yi ñëwee am ñoo xam ne itam jaar nañ ci yoon woowee ca njaalbeen nga ñu tudd leen tudde ay xurraa ba doxee tuuti ñu gis lu taxoon ñu tuddee ay qurra ay jàngkat mooy nañu gisee ñuy jàng alquran guddi ak bëccëg waxtu wu nekk ñu këpp ci téere bi jàng alquran ak jaamu yàlla ak sori nit ñi seen kem kàttan ak sori lépp loo xam ne nii rek lu bokkut ak diine ju sell la ba mu demee kanam tuuti ñu soppi turweewee di leen tudde ay azzuhaad mooy ñi dëddu àdduna bañ leen tuddee zuhaat nag ñu dëddu àdduna ndax melo waa nga xam ni mooy wa gën a fës ci ñoom ba mu doxee tuuti nag ci xatlu saani al hijri bu ñaareelu hijri yi bi ci la turu tasawuf feeñe ñu commencé leen di wax as-sufiya tur wi nag jërul insister ndax dañuy wax ne la mushahata fil asma tur wi amul solo yaa xam noo ko tudde ak lan mooy sababu tur wa loolu it amul solo jërul jërul jërul jërul solo ndax débat la bu yàgg waaye li am solo daal mooy firqa ju am na boo xam ne nii ñu ngi ko tuddee ñu ngi leen tudde suufiya loolu itam nag du lu kéemaan ndax biñ commencé def tadwiinul ulum maanaam di bind xam-xami diine yi te am ñoo xam ni la leen itteel mooy ahkaam ahkaamul fiqh wala ahkaamul ibadat xam mujj mu nekk xam-xamu boppam beru buñ ne fiqh ñu ni xam-xam bii lañ ci jublu te boobu mooy liy jàng ci lislaam ca xadiisu jibril ba mu dikkee di laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mal iman mal iman mal islam mal ihsan al islam te mooy jaamu yàlla yi nan lañ koy defee jaamu yàlla yi ñuy ji nan lañ koy defee ay atteem la koy yàq ak la koy defar xam-xam ba koy jàngale ñu tudde ko fiq bi nga xamee ni nii werante tàmbali naa am ci melay sunu borom yi ak lan lañ ci war a gëm ak lan lañ ci war a fas ak xibaar yi nga xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa indi na ko te mu aju ci àllaaxira lu mel ni ay siraat ay àjjana ak sawara loolu it werante tàmbali cee am gisin yi bari xam-xam juddu beneen xam-xam juddu muy ilmu tawxiid wala ilmul kalaam bu la neexee léegi kon su fekkente ni lislaam ñaar ñooñu la kon da ngay gis ni kat xadiisu jibril ba léegi ñëwagul am na lu ci def muy lan muy al ihsaan ihsaan na ko jibril firile woon yoon na ko yonent bi sallallahu alayhi firile jibril mooy an taabudallaha ka annaka taraah ba mu ko nee luy ihsaan lan mooy rafetal mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis kon loolu mooy sellal loolu mooy wéetal yàlla waaye loolu ku ne xam na ne deesu tëb tëb àgg ca nit ki par pour mu àgg ci sellal boobu fokk mu jaar fi barab yu bari fóot bakkanam xeex bakkanam ba kero ngay àgg foofa bañ gisee loolu nag ñoom nit ñooñu nga xam ne nii looloo leen doon seen itte xool seen xol fóot ko génn ca lu dul noona ñu gis ni kon seen diggante ak fa ñu jëm am na lu des ñu daal di tàmbali delluwaat ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak doxaliinu saxaaba yi ak taabi'iin yi daal di tàmbali tër wut ay tëraliin ak xool ak nemmiku xool seen bakkan ak xool yan tëraliin ak yan garab moo ko war a faj bu tawatee ak nan la ñuy def ab doxam ba mu àgg fa mu jëm foofu nag la xam-xam boobu juddoo di xam-xamu tasawuf kon muy xam-xam boo xam ni dafa dikk ngir mott li ñett yooyu ñaar yooyu ko jiitu woon léegi nag tur yi bari na bu la neexee am na ñu ko tuddee ilmu suluk ni ko ñenn ñu tuddee ilmu tasawuf am na ko ñu ko tuddee itam eh, ilmu tasawuf am na ñu ko tuddee ilmu suluk kon dëgg-dëgg du tur wi waaye la am solo dëgg-dëgg mooy la ci biir léegi nag ba ñu dikkee ñu gis ni nit ki sunu borom tabaaraka wa taala dafa wax ci alquraan ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqiin yàlla ñi muy nangu seen jëf mooy ñi ragal yàlla kenn nitu yàlla ku baax da daa wax ni man dey maa ngi jaamu yàlla waaye xam naa ni nanguwuñu ko ñu ni ko lu tax mu ni yàlla nee na innama yataqabbalu llahu min almuttaqiin ñi nangu la ñi ñi ragal yàlla la yàlla nangu seen jaamu te man àggaguma ci taqwa kon damay góorlu ci jëf ji ndax bi su ma àggee ca taqwa la fekk ma tàmm jëf lañuy def ñu nangu ko kon kooku dégg la ne taqwa dañuy dox jëm ca waaye dooru loo xam ne nii rek dangay ngay daal di mën a daal am taqwa ci saa si alquran itam ni yaa ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ragal leen yàlla dëgg dëgg dëgg ragal wala tamutunna illa wa antum muslimun na ngeen yàlla ragal yàlla dëgg dëgg dëgg ragal kon am na ragal goo xam ne ni àggul ci dëgg dëgg ragal mu ni waaye nag bu leen dee mukk ndareke du nekku leen muslimun ku jox yàlla seen bopp kon loolu lépp dalay xamal ni kon yooyu aw yoon la ab jublu la goo xam ne nit ke day dox jëm ci ba loolu amee nag ñu daal xoolaat seen bopp gisaat seen bopp ay manki manki ñu daldi nag wut nan lañuy def ba mën a àgg ci seen yoon woowu ñu daldi mel ne kon niñ ko daan niróole ñoom ci seen bopp kuy tukki kuy tukki day am ay jumtukaay yu muy soxla yu baree baree bari ni nga xam noonu la ko Cheikhul Xadim radiyallahu anhu waxe ci téeram boobu di xuqal bukaa mu wax ni tariquhum ashratan jaat lawazimuha la budda minha li arbaabil iradaati gaañu dañuy dafa am fu ñu jëm tukki boobu ñuy tukki nag am na fukk yëf yoo xam ne nii mënu caa ñàkk la ca jiitu mooy maqsad wolof ne tàgg bu ne am na jàppal diw boo xasee jóg am na fu la tax a jóg ñoom nag la leen tax a jóg ni ma ko waxe woon sànq mooy am taskiya te mooy am melo yi nga xam ne nii moom la sunu borom sant jaam bi mu mel ni melaw xel yooyu sunu borom bi moom lañ bëggal foofu loolu mooy seen mag la ca jiitu mooy cheikh nga am ab sëriñ loolu it mënta ñàkk ci yoonu tasawuf wala yoonu tarbiya na nga xamee ne xam-xam bu nekk loo neex neex ne xel donte xam-xam la boo xam ne ni ci xel ndikoo loo neex neex ne xel kese fokk nga am sëriñ bu ko jàngal kon rawatina xam-xam bi nga xam ni moom jikko la aw melo xol la fokk nga am koo xam ne ni xam na ko mu jàpp ci sa loxo su loolu amul bari na ay gàllankoor ak ay déviation yoo xam ne nii dana jaar dana dana dana gàllankoor dana gàllankoor ki bëgg a dem ba du dem sëriñ boobu nag ay meloom yu bari la waaye sëriñ Touba am na ñaari melo yoo xam ne nii wane na ni boo dee wut sëriñ yi itam yooyu ñaari melo na nga leen wattandiku mu wax ni wala tusahib in aradta suhba da safahin aw xasadin aw raxaba booy wut sëriñ nag moo woyul ñett nag moo warul moyul ñett saa safahin mooy ko dof ci dof ci xamut koo xam ne nii bu la bëggoon a jariñ sax mën na laa lor kooku ko ànd ak moom doo dem aw xasadin koo xam ne loo am ci lu baax mu mu mu yéem ko yéene woon ko boppam kooku itam matul sëriñ aw ba mooy borom projet yu bari koo xam ne ni lenn lu nekk moom ma nga ca kooku boo àndeek moom it yow dalay def instrument rek benn ci instrument yi muy jaar pour pour réaliser ay ay ay ay projet am ci ngay bokk kon ñett ñooñu ñëpp duñu àndandoo mu doon koo xam ne itam dafa xam dafa jaar ci yoon wi xeex ak ba kanam xam yoon wi xam ndegment yi xam place yi nga xam ne ni ko war a noppalu foofu nga war a noppaloo xam place yi nga xam ne fa la danger yi nekk kon jaaroon fi ba noppi dikk jaarale fi yow la ca topp mooy ab yóbbal kuy tukki jëm fi barab bu sori fokk nga am loo yóbbulu ndax yoon wi danga nga xiif da mar te soo amutub yóbbal dootoo mën a jàll yóbbal nag bi gaañu yàlla ñi yóbbu la ñoom mooy ragal yàlla wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa alquran nee na na ngeen wut yóbbal waaye lu ngeen mën a yóbbuloo yóbbuloo ragal yàlla moo ci gën a jaar la ca topp mooy dañuy soxla ngaal naay ndax yoon wi dafa bari ay ndeg ment ak i ndogaan yoo mën a nekk ci yoon wi kon fokk nga yor ngànnaay li la ca mën a protéger nee nañ nga nga ngànnaay la nag mooy njàpp moo xam ne nii waxtu wu tojee nga yee salaat ko daanañ soxla yit ab làmp nee nag seen làmp mooy tudd yàlla tudd yàlla moo leen di leeral seenu yoon moo leen di won fan lañuy jaar soxla nañu itam cëf ka fu ñuy teg seeni bagage seeni jumtukaay ya ñu yor ak la leen di yóbbu soxla nañ seen soxla seen seen seen li leen di yóbbu seen cëf ka nag moom mooy it mooy seen itte ju rëy itte mooy moteur mooy locoti mooy seen locomotive mooy li leen tax a dem ndax nit ñi ñi ngi rawante ci itte ku la ëpp itte moo la gën danañ ci ñëw ci kanam tuuti ni ko imaam Ghazali radiyallahu anhu waxe xiimatuka himmatuka sa xiima mooy sa itte boo bëggee xam noo toll xoolal lan mooy sa xal xoolal mooy nan nan la sa itte toll gis nga ci nettalikat yi ñuy nettali ne kooku ñuy wax Kaafuur al-Ikhshidi te muy ku ñu moomoon di nit ku ñuul mujj mu dem ba nekk buuru Misr nee ñu am na benn bi muy dox ci biir dëkk bi romb benn nit benn jaam bu buy def mu jox ko muy lakk beñe mu daldi ne day ci day itteem moo ko bàyyi fii mu ne waaye manit sama itte moo ma indi fii ma toll daldi wax ni kii nun ñaar noo bokkoon boroom nun ñaar nun ñaar lañ jaayandoo ci benn bi ci benn dëkk bi waaye bi nuy ñëw moom la doon ittiyam mooy dafa wax ni moom la muy mébét mooy nañ ko jaay kuy lakk beñe ndax bu boobaa du sonn te du xiif nee na ma ne ko man nag li sama itte li sama bëgg-bëgg mooy moom dëkk bi yàlla dogal na kenn ku ci nekk sa itte tax na la nga bëggoon àgg nga ci waaye kon gis nga itte ni mu amee solo ci nit kon itte mooy tax àgg ndax danaa ñëw ci karam tuuti boo jógee jëm ci yàlla li na ci yoon bi ci ay gàllankoor dafa bari soo amul itte nag doo àgg bokk na ca aw jàkk mag ñi buñ daa tukki dañuy yoru yat yat woo xam ne dañ ciy sukkandiku ci daf dox booy dox dañ ciy jàpp ndax dana am béréb yoo xam ne léeg-léeg mu nooy wa ilaa mu kekke wala mu sonn da nga soxla yat ñoom nag seen seen seen yat yu ñuy sukkandikoo mooy jañ ci pexe ak kàttan bàyyi seen bëpp lépp ak yàlla sukkandiku ci kàttanu yàlla yaakaar kàttanu sunu boroom loolu moo nekkoon seenu yat seenug laxasaayit ndax ñu daa tukki wala ku nar a def lu metti misaal moom mooy da ngay jël laxasaay takk ko ci sa ndigg ngir wan a xam ne yow footoo ñoom nag la doon seen laxasaay mooy dogu ak pëstéef ba nga xam ne nii ci lañu nekkoon bi nga xamee ni nag loolu am na itam amoon nañ yoon wu ñuy jaar yoon wa ñuy jaar nee na mooy shariatul nabil mustafa mooy sharia bu ñuy tàmbali ak bu ñuy àggee duñ ko génn benn yoon li ñuy def lépp nag ci biir sharia lay doon waaye duñ ko génn benn yoon ci tàmbali ci njaal biin wala ak mujj kon noonu lañ tërale woon seenu seen mbir dañoo ko mesalewoon ci kuy tukki biñ gisee di kuy tukki nag dana soxla yi waaye kooku di tukki muy bakkan bi di nit ki nga xam ne mu ngi tukki jëm ci yàlla ngir am ngërëmam am na ay gàllankoor yu baree bari yu ne ci diggante gàllankoor yi bari na waaye ñoom dañ koo takkoon ci ñeent seytaane ni ko Serigne Moussa Ka waxee ci benn bayam seytaane banneex ak bakkan ak dunya ku leen fetal daane nga noonu yu mag yi mooy noon bu mag bi moom mi nga xam ni dafa noonoog doomu aadama ca nju ca cosaanam ba doomu aadama juddoo rek di nit walla la jiitu muy doon nit la tàmbali woon noon ak moom giñaloon yàlla itam ne ko nag ci tax teraanga ji ma amoon june ma ñàkk ko nga toroxal ma ngir moom sëtam yi lu ma ci man danaa leen yóbbu ci safara kooku nga xam ne nag noonoom noonook cosaan la day nakiiram sañu koo bañ noonu la bindoo noonoo yi ci yi gàllankoor doomu aadama yépp foofu lay juddoo dañuy nett li ci xikaayaat yi ne seytaane daa masa dikk yonent yàlla Muusa alayhi salaam ne ko dama bëgg nga tinuma ci sunu boroom mu jéggal ma ma tuub ko mu jéggal ma sunu borom Moussa wax ko yoon wax ko sunu borom mu ne ko boo demee nee ko may naa ko bu bu sujjóotalee bàmmeelu aadama rek ma jéggal comme dama ko aayewul dama ko digaloon sujjóotal aadama bañ léegi ne dem sujjóot ci bàmmeelu bu ma jéggal yoon yàlla Moussa wax ko mu ne ko ah aadama ba muy dund nangu nanguwuma woon a sujjóotal kon nan laay sujjóotale ci bàmmeelam kon koo xam ma nga jàpp lam jàppoon ba tey loolu moo tax muy noon boo xam ne itam yàgg na ci yàq am na ci expérience xam na nuñ koy defe lool daaneel na ay mbër daaneel na ay fóore mag mu toll noonu nag te yàgg yàq noonu néexatu mucc moo tax sunu boroom wax nu inna seytaana lakum aduw fattaxidu aduwa seytaane seenum noona yàlla yemul ci noonu seytaane seenum noona waaye dafay def ne fattaxidu aduwa jàppaleen ko mu dim noonu ndax mooy ki nga xam ni kuy yàq ci service am nga nekk te du noppalu guddi guddi ak bëccëg innahu yaraakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahum dañ leen di gis te yéen du ngeen leen gis loolu moo tax alxasanul basri radiyallahu an buñ ko laajee ne ko moo ndax seytaane dana nelaw mu ni bu doon nelaw kon jaamukat yàlla yu nopp seetal koo xam ne dog doo nelaw doo noppalu guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg yaa ngi ci yàq te ba àdduna sosoo ba ndëgëni yaa ngi ci loolu bu seytaane jàllee ñu dikk ci beneen noon boo xam ni moom it neexut a mucc ndax fi la nu yàlla bind te fi la nuy dund te fi la nu waaye nag fi la nu war a waajare sunu àllaxira itam mooy àdduna waaye àdduna moomu nag li mu baree bari ay xeeti taar yu muy wone ak lu muy xiirtal nit noonu sunu borom la ndax yàlla da ko xeeb ndax rot na ci xadis ne ne sunu àdduna su fekkoon ni amoon na toll na ni mbaggum yoo fa sunu borom kon yéefër du ci mus guuxum ndox te yàlla itam nag bañ loonu ko ndax day soxlaal jaam bi ba dox digganteem ak boroomam kon kooku lenn la ci gàllankoor yi nga xam ni day dox diggante jaam bi ak boroomam la ca des itam mooy xawaa te mooy bànneex bànneex mooy bunt bi nga xam ni ci la seytaane di jaar ngir yàq lépp loo xam ne ni bëgg na koo yàq kon bànneex nag li tax mu gën a jafe mucc moom dafa méngoo ak nit mooy lépp loo xam lu neex ci yow la te bakkan fi lay jaar bakkan ak bànneex dañuy dañuy dañuy likkitoo maanaam dañuy àndandoo bu ko defee bu ñu songonee jaam bu ñu jaam bi rek su amul ndimbal du mën a mucc moo tax alquran bi nu wax ni wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ki nga xam ne ni ragal nga sa dajeeg sa boroom ëllëg taxaw ba nga nar a taxaw sa boroom nga dox sa diggante sa bakkan ak bànneexam kooku dana dem àjjana kon li ci def mooy naf bakkan mooy yow bakkan mooy li nga bëgg bakkan mooy li neex ci yow loolu nag boo ko toppee fa lay jëme mooy fa naqar mooy lu neexul sunu borom kon yii yépp ndax bakkan li yàlla soxla ci jaam bi muy nga jaamu ko wéetal ko loolu la bakkan bëgg ci boppam bokkum mooy nga nekk ci li ko neex lépp lu koy indil coono nga wattandiku ko loolu moo tax alquran dinu wax ni inna nafsa la ammaratun bisu waaye àdduna moomu ñoom gaañooñu bañ ko settantalee xool ko ba xoolaat ko xam nañ ni la tax yàlla sunu borom tabaraka wa taala xeeb ko bëgg jaam ñi ñu xool àllaaxira xam nañ ni ñàkk solu àdduna moo tax la woykat boo waxoon rek habi dunya tusaaqu ilayka afra alaysa naziru salib zaaka ila zawali nan jàpp ne sax àdduna ba ñu jàppoon ne àdduna sépp indil nañ ko teg ko ci sa loxo nga moom ko te defoo ci defoo benn effort loolu bu ñu bu ñu bu ñu supposé woon ne loolu defal nañ ko nit itam est-ce war naa neex ci moom ndax loolu kat ku ko moomoon lépp itam day mujj jeexi te lépp luy jeex nag ku xam ne tàmbali naa naqari ba noppi wa ma dunyaaka illa mislu da buñ koy niroole lañ ko mën a nirool mooy ker goo xam ne da nga jaaroon doon fa ker nag ku nekk xam ne ni saxul ala kulli xaalin day topp loolu moo tax xasanul basri radiyallahu anhu di wax ni ku ma sa doomu aadama buy génn àdduna bu nekk dana génnaale àdduna ñetti naqar la ci jiitu mooy la mu doon dajale ak doon ko wut lépp ba nëgëni amu ca lam bëggoon maanaam nam ca bëggoon a bànneexu ci alal jam doon dajale ba tey jotugu ca am bànneex boobu rëcc ñaareel ba mooy lëm bëggoon lépp ba tey amagu ko ba nëgën tam kenn ku nekk rek wala fi nee ku dee bàyyi mébét kenn ku nekk am nga mébét moo xam ne nii ba ngay génn àdduna bàyyi nga ko ak la ca def nag ka gën caa metti mooy yóbbu bala war ca fa nga jëm na waroon a waajale àllaaxira waroon ko wutalub yóbbal ca sa alal joojee jotoo ko caa def kon ñett yi nee na kuy génn àdduna ku ne dana la na ñett wéccoo yi da ko am ca àdduna ak àllaaxira ñaari wujj lañu ñaari wujj nag boo kontaanloo kii fokk ca des mer ku bëgg àdduna dëgg dëgg dëgg xalaa ko leen fokk du mën a ñàkk léeg-léeg mu yàqal àllaaxira am waaye ku bëgg àllaaxira dëgg dëgg dëgg bëgg itam du mën a ñàkk léeg-léeg mu kon loolu lenn la ci maalimu li ci des moo di ne gis nañu ne mooy yàlla day gàllankoor ab jaam day dox digganteem ak ak àgg ci sunu boroom mooy yàlla yooyu itam dañuy ëppante dañuy ëppante jeexit waaye dañuy gën a mën a tilimal xol itam ni ko sallallahu alayhi wa sallam waxe ci xadis ne waxtu woo ni ni jaam bi mooy na mooy yàlla benn mooy dañuy fab ab tomb bu ñuul taf ko daf rëdd ko ci xolam su tuubee ñu far ko su tuubul xanaa defar geneen way ñu tombaat beneen tomb noonu lay koy def nag di ko tof di ko def ba xol ba mujj tilim lënkañ ñuul kukku loolu mooy raan alquran di wax ne barrana ala qulubi makanu yaksibun loolu mooy raan loolu mooy xol bi nga xam ni dem na ba tilim ba nga xam ne nii dara yiw dootu ca duggati naka noonu nag la amee ay mooy yàlla yoo xam ni moo gën a gaaw ci jeexital ci xol ci gën koo tilimal ni ko Serigne Touba waxee ci benn ci téere yi wax ni euh, xir ak rëy ak añaan mooy ñetti mooy yi nga xam ne ni ci la mooy yàlla yépp di sosaanoo xéru moo génnewoon woon aadama ajjana ndax bañ ne ko ajjana ngoog fu la neex demal ba mu des génn garab bu dul woonu xér dana mën a muñ génn garab waaye xér googee moo tax ba ko iblis alayhi laana ne hal adulluka ala shajaratil xuldi wa mulkin la yabla moo tax mu topp ko ci la kaay ma won la garab goo xam ne nii boo ko musee dootoo fi jóge ba mukk te dangay am nguur goo xam ne du ràpp ba mukk loolu xër moo ko ci joo ba tax mu topp ko ca loolee rëy itam moo alagoon iblis ndax bañ ko digalee mu sujjóot ci maama adama alayhi salaam rëy moo tax mu bañ ne duma ma sujjóotal aadama ndax man sama cosaan daal di indi problème cosaan ne man sama cosaan safara la moom nag cosaanum ban la suuf la te safara moo gën a kawe ban waaye añaan it moo taxoon ñaari doomu aadama yooyee watlu alayhim naba abnay aadama id qarraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak qala innama yataqabbalu llahu min al-muttaqin ñaari doomi sunu maam aadama yooyu alayhi salaam ba ñu bokkee jaamu yàlla sunu boroom ñu nangul kenn ga kenn ka nanguwuluñu ko añaan jàpp ko mu ni ko dama lay rey la tax mu rey ko kon nag ñu ni ñetti mooy yooyu ñooy cosaanu mooy yépp ñetti mooy yooyu lañ jëkk mooy yàlla ci sunu borom rëy mooy cosaan li moom la iblis jëkka mooy xër moom la xeet wii di xeetu aadama jëkk mooy sunu borom mooy itam maam Adam moo ko defoon waaye kaw suuf si itam bàkkaar bi fi jëkk am te doomu aadama def ko kañaan moo tax mu def ko kon bàkkaar yooyu ñooy cosaanu bàkkaar yi li nga xamee ni nag noon la bàkkaar di mel di tilimal xol di gàllankoor ki war a dem ba dootu dem naka noonu topp itam noonu lay amee jeexit ci xol noonu lay rafetal xol itam noonu la koy setale noonu la koy fóotale loolu itam tax ñu daal di tëral aw yoon ñu gis ne li war a jiitu fekk la dañuy gis ne topp itam la ci gën a la ci ëpp la ci gën a mën a jeexital ci xol ne ko Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu leerale moo di ne jëf ji gën a gaaw a jeexital ci xol mooy jëcc gën a sax ndax su fekkente ni yaa ngi jëf jënn jëf waaye balaa njeexit jaa ñëw nga bàyyi ko defaat leneen du gaaw a sa xol doo gaaw a set kon fokk nga wut sa sa nga jëf ji nga saxoo ko ñaareel ba itam jëcc gën mooy jëcc ëpp tuyaaba jëcc gën a bari njariñ jëpp jëf joo xam ne nii tuyaa ba day bari njariñ la day bari ñu bari da ci jariñoo lu mel ne lii ngeen di def jotaay yu mel nii di tasaare xam-xam di fàttali li ñu seen diine muy tasaaroo àdduna sëf di ci seen teg sëg bët jëf la joo xam ne tuyaaba ji masha Allah yàlla na ko yàlla nangu te yàlla ful ko waaye bokk na jëf yi gën a bari tuyaaba jëcë des nag mooy la gën a metti ci bàkkan mooy jëcë gën ndax bakkan moom mën naa tegoo jëf yu bari ndax dafa méngoo ak moom waaye nag am na jëf yoo xam ne boo ko ci dug boo ko ci boo ko ci dugalee rek mu daal di bañ danga nga gis koo xam ni xëy na bu ñu waxee xidma mën na caa sonn da nga na caa góorgóorlu waaye jéem a julli génn julli ci waxtoom nañ ko war a defee rek tëna ko kon kooku dafa war a xam ni foofa la foofee nga xam ne fa la bakkan ba di bañ foofu la war a gën a insister ki nga xam ne itam yàlla dafa dogal ni ko sëñ bi waxe bakkanam xiir ko ci bëgg a siiw bëgg fu mu toll ñu du ko tudd bëgg fu mu nekk ñu du ko ràññiku kon dafa war a xam ni fa mu war a gën a insister ci ci mooy giim ba dem fu ko kenn xamiwut bu demee ci mbooloo fexe ba kenn du ko tudd kon noonu lañuy mu'alaja bakkan seet fi mu bañ nga xam ne fa mu bañ rekk foofa la bañ jógee ci loolu nag ñu jaari gis ne ne kon li war a jiitu mooy tuub ndax néewaana jaam bu mucc ci bàkkaar ndax doomu aadama lay toog ba benn bis yàlla yee ko xamal ko ne ko nag wàccoon nga yoon wi wala donte sax yaa ngi dox war ngaa gën a dox foofu nag mu laxasaayu jéem a réparer la rëccoon ci aw yiw ak lam defoon ci ay safaan moo tax tuub mooy maqaama bi nga xam ni fi la yi di tàmbulee tuub moomu nag kemtalaayu bakkaaru jaam bi ak da dara jaam ci sunu boroom ak la muy tuub am na ñoo xam ni ay bakkaar yuy mag lañ defoon di ko tuub am na ñoo xam ni lañuy tuub mooy ay bakkaar yu ndaw am na ñooñ tuub mooy fu ñu waroon a ak lu ñu waroon a def ci lu baax te xëy na jëtuñu koo def am na ñooñ nag la ñuy tuub mooy seen xel wala seen xalaat jëm ci leneen lu dul sunu borom tabaraka wa kon nga gis ni bu sallallahu alayhi wa sallam ne danañ muur sama xol ba danaa jégglu ci bis bi juróom-ñaar fukki yoon kon ñu xam ne sallallahu alayhi wa sallam la muy tuub du bàkkaar waaye la muy tuub mooy ak gën a mat yax yàlla moo ni li yaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ci tuub te mooy defaraat lépp loo xam ne lu yàqu woon la te dogiwaat sa tànk ci kaw yoon wi te na ko Serigne Touba daan jàngale wax ni boo bëggee xam bàkkaaru nit ki nu mu toll danga koy wax rek ne ko tuubal ndax nee tuubal mooy dogiwaatal yoon nee nag koo ne dogil yoon wa nag su fekkente ni tànkam daal teg ci yoon wi rek nga ni ko dogil yoon wi nee na dogiwaat yoon wi dana ko yomb waaye nag su fekkente ni sori na yoon wi lool boo ko nee dogiwaatal yoon wi nag fokk dana metti ci moom dana wut ay lay loolu mooy alquran na iza qila ittaqillaha axazatul izzatu bil ismi boo ko nee ragalal yàlla daal jom ak fulla jàpp ko ba tax mu def ci bàkkaaram ba jógee ci tuub ñu jaar ci melo yooyu nga xam ni noonu la ko sëriñ bi waxee sukkur sant yàlla muñ ak yamuy àndal yépp waaye diggante yooyu yépp itam nag lay gën a nekk seen jumtukaay mooy waññi seeni noo xam ni seenug nekk ci àdduna lu ñu limité la ay fan lañ fi am wala ay noo lañuy am yu ñuy dund ci àdduna te noo yooye yooye bu ca génn dootu del siwaat te mbir lu mu bari bari bari bari su fekkente ni waxtu wu nekk ma ngay wàññiku te dootu yokk bu yàggee day mujj jeex loolu moo tax lañ gënoon a xër mooy sàmm seeni noo sàmm seeni waxtu ba waxuma jëf ko ci lu amul njariñ waaye la gën a am njariñ la ëpp tuyaaba waxtu wu nekk ca la def seen seeni ndox loolu moo tax Hasanul Basri radiyallahu anhu daa wax taabi'un ñam taseeloon naa man dey dajewoon naa aw gaay te saxaaba yi la doon wax dajoo naa ak gaay ñoo xam ni nañu xére woon nañu naye woon ci seen waxtu ya moo raw fopp yéen ni ngeen naye ci seen dërëm yi ak seen ñaar dërëm yi ngeen di denc ñoom seen waxtu lañ gënoon lay ci àdduna bokk na ci itam seen seen seen melo mooy waaw ndax comme ni ko Serigne Touba waxe wax ni ab morit mooy toqal yataqallabu bi hukmi waqtihi waxtu wu nekk la mu laaj rek lañ lañ koy jox waxtu wu ne dañuy seet la gën a kawe ci jëf ñu ne ca duñu xool démb ndax démb wéy na ba pare duñ xool ëllëg itam ndax ëllëg bu ñëwee indi ay yitteem te ëllëg kenn tëggat gula ji dara ndax yëg seegoot taxamoo da nga ko fekkam déet te di xalaat ëllëg ak di ko tëralal ay ay yëf mën naa tax ba waxtu wii nga nekk doo ko mën a rafetal loolu moo tax ñoom waxtu wu nekk ci wa seen waxtu lañ doon dunde waxtu wu nekk lañu ne dañuy fexe ba la gën a baax la gën a mat ci aw yiw ñu def ko ñaareel ba itam seen dund gépp itam ñu séddale woon ko loolu mooy li ñuy wax wird jaamu yàlla genn gu ci ne bis bu set amoon nañ luñ ca sosoo woon bis bu set xam nga bu ñu waxee wird ñun lañ ciy jëkk dem ci xel mooy la ngay def ci sa kurus ci tudd yàlla waaye loolu lenn la ca ñoom dañoo amoon wird ci alquran bis bu set am nañ sas wuñ ñu sas seen bopp ci alquran bis bu set am nañ sas wuñ sasoo seen bopp ci tudd yàlla bis bu set am nañ luñ sasoo ci sarax ah, donte lu néew la bis bu set am nañ luñ sasoo seen bopp ci doxuk bokk bis bu set am nañ luñ soxoo ci ci dimbalu ku néew doole sas yooyu ñu sasoo nag bis bu set dañ koo mujj def mu mel ni farata ñoom nga xam ne nii fokk danañ ko def gis nga boo demee ca Masalikul Jinaan da nga gis sëriñ bi da wax ne am na ci gaañ ñoo xam ne nii daa dañ def bis bu set fokk danañ sarxe dara lu néew néew néew néew doonte aw miskit sax lay doon boole woon ci itam nag li sëñ Touba di tudde saxiratul wird walla li ñuy wax ndaxañteef wala épargne wala boog li wolof di wax mbakkar fedd mooy denc boo xam ni gone du ca teg bët denc boo xam ne nii ca gaalug mag la ko mag di denc ci néeg wanagam buñ demee ba jamono masaana tollu fii ba wax set teru nga xam dañ daa wax ni mag tuuti gone dara ñu denc seen ñu génn seen denc soo see mu ne nag yowit noonu ñu ko naa defe fexeel ba defal noonu nanga nga wut sag jaamu yàlla goo xam ni danga koy nëbb denc ko noonu ñuy denc denc yooyu ba kenn du ko yëg ba kenn du ko gis ndax boo dencee te ñépp yëg ni yaa ngi denc mën naam sa denc boobee bis boo koy génne na muy war a toll doot na toll ndax kenn ku ne xelam dana ca nekk kenn ku ne dana ci aj yëfam kenn ku ne aj ci yaakaaram bu loolu lépp dajee nag mën naa am danga ci war a am dootoo ko ci am moo tax ñu daa wut jaamu yàlla goo xam ni noonu lañ ko daa nëbbe noonu lañ ko daa denc te boo gisee ci gaañu baax ni sëriñ baa ni koy nettali ci Sufyaan as-Sawri radiyallahu anhu mu wax ni gannaaw bu mu génnee àdduna am nañu ko gis ci bàmmeelam laaj ko ne ko mu waay ana yow lala san boroom sa boroom defal ana lan nga am ci jaamu yàlla ya nga daa def ak yooyu yëpp mu ne ko yooyu yëpp nga gis day lépp jeex na lan desee ku néew dal mooy ràkk yu néew yañ daa defar fajar ràkk yu néew yañ daa def fajar moom lañu dese kon mooy jëf yu tuuti yooyu nga xam ne ni kenn yëgu ko woon moo des ca denc ba mooy la nga xam ne mooy la ëpp solo kon noonu moo doon doxaliinu gaaña nii itam lan doon doxe seen diggante ak seen boroom amoon nañ nag ay teggin amoon nañu ay teggin yoo xam ne nii daanañ ko sàmmoonte teggin yooyee am na ci yu Sëriñ tudd waaye ñeent la wax ni teggin yooyu yépp mi ci moom génnuñu ko benn bu mooy sàmmoonteeg orma te mooy ormay ormay sunu boroom bi ormay jaami yàlla yi ormay mbindeefi yàlla yi ak képp ormay nit yàlla yi ak képp koo xam ne nii danañ ko tudd du tudd yàlla moo di bi yonant yonantub yàlla wala yàlla wala sax muy jaamu bi yàlla rek sàmba surabaali nga xam ne nii mbindeef mu sunu borom la nga ak moom la ca def mooy liggéey liggéeyin bu rafet ci seeni teggin la bokk te loolu mooy jaamu yàlla bu tegu ci sunna la ca def mooy sant xéewal yàlla nee na in tashkuru yardahu lakum bu ngeen santee dana ko gërëm kon bokk na ci seeni teggin sant xéewal itam la ca def mooy boo xasee jël kóllërante sa diggante ak sa boroom kóllërante googee nga sàmm ko boo xasee warlu dara te loolee yàlla rek tax nga warlu ko nga war nga nga sàmmoonte ak moom tayyeel walla bakkan bum la joo mukk ba nga génn ca loola kon ci gàttal lii lenn la ci maalimu tariq waaye tariq wu nekk dafa am fu mu jëm dafa am aw melo woo xam ne nii moo leen tax a jóg la leen tax jóg nag ni ma ko waxoon ci njaal benn bi mooy àgg ci taqwa te àgg ci taqwa mooy doon dëgg-dëgg jaam dëgg-dëgg jaam jaam boo xam ni dafay mel na ko sunu boroom soxlaa diggante bi ñu tàmbalee jóg te àggaguñ foofu danañ fi gis lu bare bari ci ay gàllankoor ni ma ko waxee waaye bàll gàllankoor yooyee du caagee nag yépp ay naqar rek la waaye yu piit ja nga xamee ni moom la leen sunu borom di may ndax dox gam dox jëm ci moom yooyu sax mën naa doon gàllankooru jaam bi ndax boo tàmbalee dox ci yoon wi tàmbalee def ixlaas tàmbalee sellal tàmbalee dog gàllankoor yi dangay ngay gis doomu aadama yi daal di lay wël daal lay jublu te jublu googu ñu la jublu mën naa doon gàllankoor ba laa dem ndax boo jàppee ni lii nga doon wut foofu la saw yoon bi am sunu borom mën na laa defal li muy defal ay soppeem muy ay karaama waaye boo ko boo ca boo ca jàppee boo boo fa yemee it mu daal di fay yem moo tax ni ko benn woykat waxee sëriñ bay jaxate karaamaa ki xar baax ak yu booti xol ku fay seeru mbir ku fay ku fay seeru boppam mbiram par ndax yooyu yépp kat xamal ne du yàlla ay yëf la lu yàlla di maye waaye àgg gu amagoo yàlla ba tey kon mu mel ne ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba doon misaale taalibe yi ne leen àdduna dana leen woo waaye bu leen ko wuyu yéen yéen a ngi mel ne jigéen joo xam ni gone gu jigéen goo xam dafa mel ne bàyyam bëgg ci ab yar ak melo bàyyam defar ko ba mu jekk mu fab aw fas teg ko ca solal ko col ga col mu war a sol boole ko ak mbooloo jëme ko ci góor goo xam ne nii doy na ko ci jikkoom ak diineem di ko ko jox mu ne muy dem nit ña muy romb ci yoon wi danañ ko wax ba tàyyi ne ko dana dégg ba tàyyi ko naa ko maa ngi ci yow waaye nee na bu leen gestoo rek day daal di indil ak doyadi te doyadi day indi ak fo ñàkk fonk loolu lim firi mooy jaan bi jëm ci yàlla lu bari dana ko kobas ci yoon wi lu bari dana ko aajar ci boppam waaye yooyu yëpp lu mu ca geestu rek loola doon gàllankoor digganteem ak boroomam ndax yooyu yëpp lu mu rëy rëy rëy ci moom ak lu mu ko fonk fonk kat sunu boroom rek la waaye àggagul nag ci sunu boroom te ne ko Sëriñ Tuubaa waxe idil basiratu ka mislil basari yamna'uhu ka darratin min nazari xol mi ngi mel ni bët ni bët gaaw fattoo noonu la xol di fattoo bët lu toll ne fepp suuf lu muy tuuti bu ci duggee mu daal di fatt xolit noon la mel leneen lu dul yàlla lu ci dugg lu néew néew néew day daal di fatt xol kon yooyu yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne nii mën na gàllankoor jaam bi waaye nag fan la jëm ni ma ko waxe woon mooy doon jaamu bi yàlla waaye doon gor ci leneen du dul moom dugg ci foofu sunu boroom di wax ni inna ibadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam ñi yow seytaane amatuwoo ci ñoom aw yoon yàlla ñoo moom ñépp waaye jaam ñoo ñee mu bero féetewoo leen jaamoo leen def leen mu di ay jaamam kon foofa fa la ja fa la ñëpp fa la waajib jëm foofa la bëgg a nekk loolu itam moo tax melaw njaam moowu mooy melaw wi gën a rëy mooy melaw wi gën a ëpp dara ci àdduna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko sunu borom rañaane di ko jox lam koy jox turu jaam rek la ko melal subhaana alladi asra bi abdi ba muy demee bay nettali itam seen la dox seen diggante dafa wax ni fa awxaa ila abdihi ma awxaa sunu boroom wax yu jaamam ba lam ko wax yu kon jaam mooy melo wi gën a rëy wi nga xam ne jaam bu nekk mënta am dara ju ko gën a kawe jaam boobu nag waxtu woo ko doonee ci yàlla sa boroom daa di ngay doon gor ci leneen lépp lu dul yàlla dara moomatu la àdduna mënatul la gàllankoor te seytaane dégg nga sunu boroom li mu wax sa digganteeg moom inna ibadi laysa laka alayhim sultaan seytaane amul wàll ci sama gaay kon jaam boobu kon mucc na ci mboolam yooyu jaam boobu nag loolu moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ni man arafa allah saraaxa wa araax boo xamee yàlla da nga noppalu te danga noppal nit bako ba ko Cheikh Sidiya di woyit bana laa taxjubul asbaabu anhu xaqiqatan intaaha fi zulumaatiha man taaha yarda ida al umuur musalliman ilman bi anna ilaahu ajraaha moom day lu mën a xew ak lu mën a am dara du ko fàttaloo boroomam sabab si ak saayir du tax mukk mu fàtte li dox digganteem du tax mu dox mu fàtte xaqiiqa bi li ne ci gannaaw loolu lépp te loolu moo di ne lu am yàlla sunu boroom moo ko amal ñu wax ne sëriñ bi mu gisee bayt bi def nii al an madaxani léegi nag ñu may door a tagg kon loolu mooy al ubudiya al kaamila at taama lillahi taala moom la sëriñ Tuubaa di wax ci benn baytam ni alhamdulillahi rabbil alamin ala kawni lahu alabda min annaasu taxtalifu maa ngi sant yàlla ci doon gi nga xam ne nu moom laa doon jaamam te fekk boobu nit ñaa ngi wëlbatiku ko wuute fenn fu ne waaye dugal fa boppam fenn fu ne waaye jëm fa man ma doonub jaamam yam ci biir njaam googu rek kon mbokk yi lii yan la ci ay baat yoo xam ne jotoon nañu ko noté ci waxtaan wi in ahsantu fa fa minallah wa in asatu fa ila nafsi wassalaamu aleykum wa barakaatu ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne moom nga ñu baaxe bi lu am solo ci dunub doomu aadama gi di loo xamante ne mënta ñàkk ci nit ki muy naka la nit kiy def ba li nga xam ne moom la ko bakkanam mën a yóbbee loolu noonu mu def mu fexe ba mucc ci ay bakkan yooyu noonu yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewlu nga wax tamit tey am nga ci njariñ loo xamante ne kawe na sa njort kon ci turu muassasatul wafa'i bi huquqil iman ñu ngi lay jagleel ak cant goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñuy ñaan suñu borom subhaanahu wa mu guddal sa fan te yokk sa xam-xam te may la kàttan ba lii nga xamante ne sas bii nga xamante ne ci ngay xëy di ci gont muy tasaare diine lislaam ak laa dirante ci wàllu diine loole yàlla kàtt na la ba nga àggale ko foo xam ne dana ko wax ñor kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Mbacke mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane njëkk nag ñuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi ñu fàttali mbooloo mi rek ne leen ne incha allah suba sëriñ Abdul Xaadir Guèye moom la ñu fas yéene dalal fii ci waxta fii ci jataay bi mu fas yéene waxtaane alquran wa ulumuhu mooy ak mooy alquran ak xam-xam yi nga xamante ne moo ci aju loolu mooy li nga xamante ne moom la sëriñ Abdou Khadir Gueye fas yéene waxtaani suba incha allah yu fas yéene koo dalal suba incha allah xam tamit ñu jagleel ak cant suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo fi ñëw lépp rek ngir jàppale ñu ci sas yi nga xamante ne moom la ñuy bay muy tasaare xam-xam ak dimbalante ci wàllu diine muy waawal fajiri kon ñoo ngi leen di jagleel ak cant di ñaan yàlla fay leen ci lii nga xamante ne moom la ñuy taxawee. kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Mbacke xam naa ñu fàttali mbooloo mi ne annoncé woon nañ sëriñ Fallou Lo ci njalbeen waaye nag waxtu yi ci boppam moo ñu dul may xam naa ne ñu jox ko kàddu gi ba tax na incha allah ci bis bu mujj bi muy altine incha allah moom dana fas yéene ñëw def fi waxtaan moo yeneen xam yeneen borom xam-xam yu bëree bëri incha allah kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Mbacke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وعلى آله وصحبه أجمعين gannaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa laa ci na mu gën a yelle ñu ngi leen di nuyu leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di rafetlu waxtaan wi nga xam ne sëriñ Mouhamadul Murtada doon na ko def léegi di ñaan sunu borom mu boole ñu ñi nga xam ne bu ñu déggee wax danañ topp la ci gën a rafet mu doon waxtaan woo xam ne yaatu na yaatu goo xam ne waaye it leer leer goo xam ne itam amul lenn loo xam ne mënees na ko caa yokk waaye xanaa di wax rek li nga xam ne moom lañ ci jot a jànge sunu dégg-dégg gu gàtt bokk na ca at tazkiya mën nañ wax ne moom mooy at maanaam sellal bakkan daal mooy mooy moom mooy ragal yàlla rek te loolu feeñ na ci aaya yu bare bare yoo xam ne alxuraan daf leen di lëkkale lëkkale goo xam ne doo leen mën a taqale bokk na ci sax ñaan googu Seydina Muhammad daan daan ñaan di wax ne allahuma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha daana ñaan sunu boroom naan ko yàlla na nga jox sama bakkan bi ak ragal ak ragal yàllaam te te sellal ko ndax yaay ki gën ci ku koy sellal bokk na ci bu ñu jàngee alxuraan dañuy gis ba tàyyi suñu boroom di boole ñaari baat yooyu di at-taqwa ak at-tazkiya eh, ni ma ko waxee léegi tàqale eh, lëkkale goo xam ne deesu leen mën a tàqale bokk na ci fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha bakkan suñu borom daf ko mooñaale mooñaale goo xam ne dafa mel ne def cee daf ko waajale wala boog daf ko ni mu ko waxee ci beneen aaya ba des inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafuran waaye nag ka texe mooy ka nga xam ne fexe na ba sellal bakkan ba sellal bakkan ba mooy la ca nekk ci xeetu kàccoor mu muy génn ko ca te loolu mooy taskiya bokk na ci falaatu zakku anfusakum huwa a'lamu bi man ittaqa huwa a'lamu bi man ittaqa dafa mel ni foofu taskiya mook taqwa benn la mooy ragal yàlla bokk na ci wa sayujannabuha al atqa allazi yu'ti yatazakka ak yeneen i aaya yoo xam ne bokk na ci sëriñ bi wax léegi kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma yooyu yëpp nag buñ ko dajalee dañuy wax ne attaqwa moom mooy samaratu mooy samaratu kulli ibada parce que it mën nañu wax ne moom mooy makaarimul axlaaq euh, mi nga xam ne moo nekkoon it tey yonent yi sunu borom yónni woon ñëpp te sunu borom yonent yi mu yónni yépp ñoom ñépp ñoo bokkoon di di woote ci tawxiid ak di xeex bokkaale yàlla waaye kenn ku ci nekk da ngaa ñëwoon ngir am jikko ju yàqu joo bëggoon a xeex ci xeet wañ la yónni woon Seydina Muhammad wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yonent yépp nag seen mission boobu nga xam ne moo leen taxoon na ñëw moom itam dafa ñëw ngir mot li jikko yu rafet yooyee kon li ngi muhimmatul anbiya yi li taxoon yonent yi ñëw moo nekkoon saxal ragal yàlla ci nit ñi bu fekkente ne nag tazkiya moom mooy taqwa bu fekkente ne sellal bakkan mooy ragal yàlla danañu wax lan mooy ragal yàlla ci gàttal rek ma wax ko ci bayit yi nga xam ne waykat bi waxoon na ko ne xalli zunuba saxiraha wa kabiraha xalli zunuba saxiraha wa kabiraha fa huwa tuqa was na wasna kamaashin fawqa ardi shawki yaxdaru maa yara laa tax taxqiranna saxiratan innal jibaala minal xasa dafa wax ne bàyyil bàkkaar yépp yu ndaw yi ak yu mag yi boo ko defee def nga ak ragal yàlla te nga mel ni kuy dox ci suuf su am ay dëkk kuy dox ci suuf su am ay dëkk da ngay moytu di def boo gisee dëkk nga moytu ko te doo ca teg sa tànk mu ne bul xeeb benn bàkkaar lu mu tuut tuuti ndax montagne yi nga gis li muy rëy rey rëy ay xeer yu ndaw ndaw ñoo ko dajale ba mu toll noonu mu toll ci li ñu déggee ci waxtaan wi itam mooy bakkan boobu ni ñuy ni ñu koy sellalee mooy def li ñu wax mulazamatul mujahada rek li Sëriñ Tuubaa wax ne wa man lazama mujahadata nafsihi faza inda hululi ramsihi maanaam sellal bakkan du loo xam ne da nga koy def tey mu jeex doo doo ko defaat dafay nekk loo xam ne dafay continuer muy li ñuy def ci lépp loo xam ne ak tabax la wala machine nga xam ne dafay laaj maintenance boo xam ne day continuer foo toll di ko seet di ko settatal di ko settatal di ko defaraat loolu la Seydina Omar daan wax naan xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu day leen régler seen bopp di nemmiku seen seen bopp balaa bis penc ñëw ñu leen di ñu leen di xisaab sëñ bi tudd na fi itam ci noonu ñuy defee mujaahadat nafs te mooy xeex sa bakkan ba ilzam ko maanaam warlu ko lépp li nga xam ne moom la suñu boroom bëgg ndax moom li sunu boroom bëgg dafa mel ne moom la bañ mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy sant sa bakkan mu mu mu ci moom nga xam ne loola moo ca gën ba ci koor gi ñu nekk nii sax mën nañu wax ne tazkiya la ndax meññan mañ meññan mañ cay séentu mooy taqwa ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun li sunu li tax sunu borom sant koor sax dafa wax ne mooy li ma sa namm mooy ngeen ragal yàlla julli it sëñ bi wax na ko ne moom it tazkiya la ndax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sàmmoonteeg julli dafay tax sa bakkan sell nga mucc ci ay ñaawteef ak lu ñu sib azaka it meññan ma mooy tazkiya la xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha bokk na ci li nga xam ne mooy gàllankoor tëskiya boobu maanaam li tax ba nit ki du mën a sellal bakkanam bokk na ci ñett yi nga xam ne sañ bi tudd na ko muy ad nafs wal hawa wa shaytaan maanaam bakkan ci boppam ak bànneex ak seytaane lenn lu nekk it wax na eh, niñ koy xeexee xëy na waxtu wi duñu may leen lu nekk ñu ñu jaaraat ci waaye daal ci gàttal bu kenn ku nekk fexoon ba sellal bakkanam rek dafa mel ne kon eh, jàmm dana tasaaroo ci àdduna bi yépp ndax xad aflaha man zakkaha loolu la loolu suñu borom wax te mooy fexe ba denc mboolem feebari xol yi feebari xol yi nag ñett yi ci gën a sonal doomu aadama nga xam ne mooy cosaanu bàkkaar yépp mooy xër gi nga xam ne moo génn moo tax moo génn sayyidina aadama ci aljana ak ko jiitu mooy mooy rëy gi nekkoon ci iblis ndax bañ ko sante mu sujjootal aadama dafa bañoon loolu moo ko génn ci yërmande yàlla ak kañaan gi nga xam ne it moo waraloon Qaabil euh, rey Haabil ñaari doomu aadama yooyu nga xam ne euh, maanaam kañaan a taxoon bakkaaru tour deret bi njëkk a def ci kaw suuf looloo ko waral kon loolu lépp dañ koy tënk rek ci xadis bi Seydina Muhammad wax ne am na ci yaram aw cër boo xam ne su baaxee lépp baax waaye bu yàqoo lépp yàqu te mooy xol ida saluha saluha al jasadu kullu wa ida fasad fasad al jasadu kullu bokk na ci mulaasamatul wird sëñ bi leeral ñu ne wird itam buñ ko waxee rek du mooy euh, jël kurus di ci tudd yàlla loolu wird la waaye am na yeneen xeetu wird ba bokk na ci am loo warlu sa bopp jaamu yàlla goo xam ne da nga ko warlu sa bopp di ko def saa yu nekk ba ci saraxe sax boo ko warlee boo ko warlulee sa bopp di ko def saa yu nekk dafay doon dafay doon wird ci yow ndax li gën ci jaamu yàlla mooy ga ca gën sax donte lu tuut la comme ni ko Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxee loolu daal bokk na ci li nga xam ne dégg naa ko ci waxtaan wi mu mel ne daal sellal bakkan mooy mooy lu mel ni li ñuy def am ndox rek maanaam filtre ko ba nga xam ne des na ko mën a jëfandikoo ci ci jëfandikoo gu gën a sell ndax euh, li sunu borom moo ci bakkan ci fa alhamaa fujuraha jooju mu wax bokk na ci kon lii tax bakkan yi bakkan bi sell suñ bi tudd na ko ci njàlbeen gi muy lu am solo moo di wut ab sëriñ boo xam ne mat na sëriñ wax na gis ngeen ne wax na charte yi nga xam ne moom la ñuy tànnee sëriñ ba boo ko tànnee mu jaaral la ci yoon wi ñuy ñaan si borom mu may ñu dégg ak topp sëñ bi ñu ngi lay sant la gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Mouhamed Mbacke mbakke lay sant bu baax mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaar ci weeru koor wu tedd wi. di ñaan yàlla mu nangul ñu jaamu yàlla yi te jéggal ñu bàkkaar yi di wax ni mbokk yi waxtaan wi képp kum raw rek boo dégloo mbooleem rajo yi nekk ci diggante Touba ak Darou Moukhty yépp damay bañ a lim di juum waaye rajo yépp daañu ko jàllale ku dugg ci internet bi itam ci istixaama wala al muridiya wala al majalis di nga ci fekk waxtaan wi ku ko seetaanit ci Touba TV insha allahu taala di nga ko euh, gis bu baax a baax kon ak suñ mbokki wal fajir yi nga xamante ni ñëw nañ tey jii ànd ak ñun ci euh, jataay bi sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu mu assasatul wafa bi huquqil iman di ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral sa yaram te bàyyi laaj sa xel am nañ mbégte lool te waxtaan wi liñ ci doon séentu am ci nañ ci lu kawe kawe waxtaan wi solo gu mu am tax na fa tabarakallahu laaj yi bari na lool xam naa dañuy njëkkanteek waxtu wi rek luñ ci mën a jukki ci ay laaj su ko defee ñu jukki ko ci mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la daf doon laaj mu ni ku bëggoon a am itte yu kawe kawe nan lay def ba am ay himma himmatun aliya itte yu kawe nan wan yoon lay jaar ba am itte yooyu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wassalaamu ala rasulillah wassalatu itte ju kawe lu am solo lu mat laaj la ndax dañ ko waxee sallallahu alayhi wasallam ne inna allaha yuhibbu maaliya al umuur wa yakrahu safaasifaha aw sifsaafaha yàlla dafa bëgg mbir yu kaweex dafa sibi mbir yu suufee kon mboolem jikko yi nga xam ne ni jikkoy lislaam la jikko yi nga xam dañ cee soññee te da ci bëgg ko na mel la ca la koy taxa am la ca jiitu bokk na ca xam ko xam lan mooy itte ju kawe xool itam ci boroom it yu kawe ya meloon la ca topp mooy ngay jëf jëf ya ñu daa def ndax bala ngaa mën a yëkkati bala ngaa mën a am itte ju kawe fokk nga xàmmee jëf yi xam la ca gën nga tànn ko kon xam ngi mooy jiitu la ca des nag moo di lay tax ña am itte ju kawe lañ daa def nga di ko def te it jaxasoog borom itte yi kawee tey wattandiku ñi nga xam seen itte dafa suufe ndax boo gisee sëriñ ñu mu bokk ci ponk yoon wi loolu bokk na ca ndax bu la yàlla boolee ak sëriñ bu mat itte bu mat sëriñ dafay yëkkati sa yitte di la xamal la mat sonn ak la mat bëgg ak la nga xam ne jërul jërul jë jërul itte woo jërul fonk kon la ci jiitu daal mooy am gidd boo xam ne nii dana yëkkati sa yitte ñaareel ba nga xam yitte ju kawe mooy lan ak boroom yitte keewee nañ lañ meloon ak nañ laa def nga topp ci jëf yooyee di ko roy loolu daal bokk na ci li nga xam ne mën naa dimbali nit ki ci yokk yi yëkkati yitteem jazakallahu xeyran mbokk mi mu ne dafay laaj ana nan lañuy noter seytaane ak bakkan ak bànneex ak nus di dëddoo àdduna euh, daanaka seytaane moom boo bëggee mucc ci moom na nga daanaka mënoon naa tàmbulee ci li nga jëkki sànq mooy dëddoo àdduna seytaane boo bëggee mucc ci moom danga koy bàyyi gi yëfam waaye li fekk yaa ngi bëgg ay yëfam te àdduna mooy bagaasu seytaane mën loo mucc ci seytaane dëdd àdduna nag seytaane nag am na lu nu ci sëñ Tuubaa wax mu wax ni di ko misaal ci xaj boo xam ne di song na bu la songee boo ko dóoree mu daw boo waxaa tuuti mu dikkaat songaat la loolu mën na caa nekk ba yàq saw yoon wa ilaa mu gaañ la comme xaj la nag te xaj bi am na boroom boo delluwaat ci boroom xaj bi ne ko téyal sa xaj bu ko nee bu ko nee kuri rek xaj ba dem bala te kooku mooy sunu boroom tabaarak wa taala boo bëggee mucc seytaane mooy dellul ci yàlla làqul ci moom seytaane lim gën a ragal mooy tudd yàlla mooy ko yàlla xol bi seytaane gën a bëgg itam mooy xol bu sàggan xol bu fàtte ngànnaay li nga xam ne ni comme gaañ ku ne ci la lay gaañ mooy càggante fàtte boo fàttee rek seytaane jàpp la waaye waxtu woo teewloo sunu boroom mu daw seytaane ñimewul yàlla min sharril waswasil xannaas xannaas mooy koo xam ni dafa ragal buñ tuddee tudd yàlla mu nëbbutu kon seytaane la ci tax mucc mooy delluwaat ci yàlla taqoo ak fàttaliku yàq la du ko tudd ak di ko jaamu waxtu wu nekk boo ko defee seytaane moom ñimewul yàlla dëddu àdduna nag ni nu ko sëriñ bi jàngale firiwul alal ju bare ju ne ci sa loxo wala alal bañ a nekk ci sa loxo nit ki mën naa bañ a am ñaar dërëm te gën a bëgg àdduna ñépp waaye nit ki mën naa am àdduna ju dul jeex te àdduna te dëddu àdduna lay dëddu àdduna daal mooy laa tafraxan minha bil mawjudi wala tafqad minha ala al mafqudi la nga ci am bu ko bu ca kontaan loo ci ñàkk itam bul la metti loolu mooy dëddu àdduna yamale gi nekk gi ak bañ faa ne li ne ci sa loxo nga jëfandikoo nga jëfandikoo na ko na ko sunu borom sant da santaane ku ko jëfandikoo bu fa nekkul tam nga sant yàlla te sant ko loolu mooy dëdd àdduna mbokk mi mu ni mi ngi rafetlu waxtaan wi mu ni moom da doon laaj seytaane ndax nekk na koo xam ni manees na koo gis ak ndax moom maanaam jëmm la joo xamante ni mi ngi dund di yor ak njaboot wala nu mel waaw la gën a siiw mooy am na ñu ko yàlla may xëy na ñu gis ko waaye du qaida am na ñoo xam ne nag sunu rob may na leen ko ndax seytaane dana dana dan dana ruux la waaye dana jëmmoo ay jëmm boo gisee alquran di wax ni innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ñoom ñu ngi leen gis yéen du ngeen leen di gis mooy seen melu dëgg-dëgg du ngeen ko gis waaye seytaane nag léeg mu mbubboo dara bu mbubboo dara jëmmi nit wala jëmmi bàyyi ma wala jaan ñu mu rotu ci ay xadis yu bari bari bu boobaa kon ma des na ko am nañu ko mën a gis am nañu ko yàlla mën a gis mbokk mi mu nii bi mu rafet la waxtaan wi mu ni nit ki bu fekkee ak sëriñam maanaam tegu ko ci yoon woowu nga wax léegi maanaam ci yoonu tarbiya léegi kon moom nan lay def moom li am solo mooy dañu fàttali waxtu nekk ne tur amut solo la am solo mooy contenu ba lana ci biir maanaam la nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy tudde dana am loo xam ne ne xëy na mën nga ko tudde sëriñ fekk na booba da ko tudd waaye tur woowu firiw ko te baatu sëriñ ci olof dafa bari lu làmb ci biir buñ ko waxee sëriñ bari na ku nekk xam na ni am na lu ne ci biir yu bari ndax ba ci waa ji yor mbuusam yor ay sungufam ak reenam danañ ko di tudde sëriñ ak keneen ak keneen ak keneen waaye li ñuy wax murabbi ki nga xam ni di defar ruuxu moo ko tax a jóg ak te loolu du muy métier mu man ko di ko def kooku boo ko amee fokk dana la teg ci sa dana la dana la teg dana la defar ndax loolu mooy liggéeyam ki ci nag ki nga xam ne nag dafa tudd noonu te defewul loolu kooku nag taxul ñuy wax mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi dafa wax ni moom jàngoroy xol yi mu ni ku bëgg mu génn ci sa xol ba set ci wecc lan moo gën a gaaw ngir jàngoroy xol yooyu dañ deñ ci moom ba set ci wecc jàngoroy xol mu deñ ba set wecc lu jafe la waaye dañuy tane xol dana tane dana tanante dana gën a setante doonut nag lu yomb loo xam ne dañ la naan garab sàngam rek boo ko jëlee mu faj waaye pari marxala la xol yi bokkuñu ndax xol bi am na xol boo xam ni feebaram mooy bëgg àdduna am na xol boo xam ne ni tàyyeel mooy bëgg àdduna am na xol boo xam ne ni feebaram mooy bëgg a siiw am na xal xol xol boo xam ne ni feebaram mooy bëgg alal kon feebar yi bokkuñu ja kon garab yi mënuñoo bokk ki nga xam ne mooy xam li faj xol bi nag mooy docteur bi docteur bi nag mooy sëriñ bi nga xam ne boo ñëwee ci moom moom dana xam ban feebar lala mooy lay faj waaye am na ay ay ay garab yoo xam ne ala kulli baax na ci xol yépp xol bu nekk dana ci baax comme niñ ko waxee tudd yàlla fàttali ko dee saxoo julloog mbooloo ak yu mel noonu yooyu yépp bokk na ci nga xam ne nii dana faj xol dana ko saxal itam ci njub mbokk mi mu ni ginnaaw bi nga xamante ni mi ngi rafetlu waxtaan wi mu ni kuy jaamu yàlla ba yàgg mu am lu mu yëg ci yaramam te li mu yëg ci yaramam xamul ndax loolu seytaane moo ko dugg xamul ndax léegi mu ne nan lay man pexe lay mën a am loolu bokk na ci di tax nit ki war sëriñ ndax aalamul aalam boobu nga xam ne nii mooy aalamul nafs dafa bari lu ci lu ci mën a intervenir soo amul sëriñ nag bu la mën a ràññeet la diggante seytaane ak malak malak fokk nga dugg ci réer mën na ci am da nga daa am na ci nitu yàlla yi ñu dem ba sori seytaane feeñu leen nax leen ba tax ñu wàcc yoon boo gisee sayyidna abdul qadir al jayraani radiyallahu anhu ba ko seytaane feeñoo ne ko abdul qadir may yàlla sa borom tey ji abdul qadir jaam nga boo xam ne ni yow li may digle digalatuma la ko li may aaye aayeetuma la ko am nga sama ngërëm digalatuma dara aayeetuma la dara nee na ma ni ko tuuge waay saay saay bi nee seytaane na ko waaw fekk boobu dafa nekkoon leer gu colli dem ba ca kaw nee na bi ma ko waxee tuuke waaye saay saay bi dafa del siwaat ba àgg suuf daal dina ma nag Ibrahim Abdou Khadir nag yow nag noo fexe ba xam ne man mii maay seytaane mu ne ko dama xam ne yàlla sama boroom lam digle woon du ko dendi digle mukk lam aay woon tam du ko dendi aay mukk kon ku fi indi leneen lu ak loolu damay xam ne seytaane mu ne ko ah fii de jaar naa feek ay wàllu yu rëy waaye ñoom ñëpp dañ dama leen a nërmeel mu ne ko waaye nag boobu itam yóbbaale ko ndax boobu moom it bu jàpp ne seytaane bàyyeegul na ba mu muccee ci moom taxul mu bàyyi ma ngi koy woon boppam naa ko fii ma jaar ci ba nga mucc am na ñeen ñu fa jaar waaye daaneel naa leen kon bëgg na mu gis boppam ba naagu mu ne ko nag boobu itam yóbbaale ko kon xàmmee lu jóge ci seytaane ak lu jóge ci malaaka il faut que nga am sëriñ waaye il faut que nga xam sharia ni nga xamee noonu ko euh, Abu Sulaiman ad-Darani daa waxee léeg-léeg ma gis ci waxi ñu baax ñi wax ju rafet waaye bala ma ko nangu damay am ñaari seere muy alquran ak sunna il faut nga def alquran ak sunna muy sa gidd muy sa